kóllëre ñuy nekk ci nit ba tax mu jàpp ni lépp islam indi rek ci cës daay lu bëri la ko teg mbooloo ci yàlla ñu nga xam ni bu islam maanaam jullit ñi bu doon joŋante keneen lu mën doon rek doo xool loolu doo gis yow daal jullit jullit yi nga àndal ñoom lay faaw li ngay tam sa mbokku jullit ak keneen itam lu mën a demee moom jullit bi nga maanaam moom yor sa mbokk loola keneen nga xamal ni bu ëpp jullit mën naa jàpp ni par par la maanaam naa faral sa mbokk di ko waaye jàpp ne jullit bi mooy sa bopp moom suñu borom wax ci alxuraan innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha maanaam jullit bi ay mbokk lañ dañuy rafetal mbokk bi rafetal seen diggante kon loolu ko defee ki nga xam ne moom bokkul ci jullit bi bokk ci benn kuréel mën naa jàpp ne kii day parparloo jël ci lislaam waaye loolu bu dee parparloo ci wàllu parparloo bu baax la li waral parparloo rek parloo euh, dafa bokk ci radaay yi nga xam ni muy caay-caay yi nga ni suñu borom da ko def ci doomu aadama doon na doomu aadama bi da koo jubluwaale ndax nit suñu borom da ko bind ci tabiyaam maanaam da ko bind ci set waaye day mel ni ab tool rek ab tool bu nga bàyyee moo taw bi ci kaw te génnewul ñax yi nga xam ne soxla wuñ ko gën ñoo defar ñax yi maanaam gàncax nga xam ne moom lañ soxla nga jënd ko la bu yàggee tool ba day ko kon nit day mel ni bu ci doole mbiru benn environnement bu muy nekk moo ko yàggee wala sa sa yàggee nit nag bu ko yàggee maanaam bàyyi ko mu bëgg ko toog ko foofu ko jikko yi am ci par rapport ni tool bi nga xam ne ko bàyyi defaroo ko ñax ma nekk fa sax mën naa am sax gàncax gi nga gën soxla gàncax gi nga xam ne fa solo moo ko fa yëpp te la ko ko toppatoo nit ko bàyyee noonu toppatoo wuñ ko bëri na ay jikko yoo xam ne mën na ko am jikkooy parparloo gi nag ci la bokk na nag ay yoo xam ni mën nañoo jàpp ni ci suuxat parparloo la bokk

doo ko nangu doo nangu xam-xamam doo nangu am-amam doo nangu mën-mënam li koy waral mooy di ci parpolo nga lépp lu muy def doo ko ci faral ak borom jamono mën kañaan googu bokk na ci li nga xam day suuxaat parparloo ak intérêt sa njëriñu euh, kuréel gi ma bokk wala mu am ci tur te ñu koy gis ci jamono ji boobaa nag man moom lay euh, jàppal tànk loolu nag dina leen jaral toog ci rajo yi di ko dëggal dina leen jaral xeex dina leen jaral xuloo te diñu li ñuy def ca dëgg-dëgg dina xam ni wérul waaye dañuy parparloo ngir seen intérêt bopp kon loolu bokk na ci li nga xam ni day suuxat parparloo ak réer réer itam dina indi parparloo ndax am na lu ñuy wax wuute ak tàqalikoo wuute ci lislaam la bokk ci diina la bokk lu ñu xam la ndax mbir mu nekk mën a ci am ak wuute waaye nag day nduróog tàqalikoo te doonu ko ki nga xam nag dafa réer xamul moom munta ràññeetle lan mooy wuute ak lan mooy tàqalikoo mu ngi mel ni tey jii ma jugoon rek jëm tuubaa mën ngaa jël yoon wii ma jël yoon wii waaye du tee ñun ñëpp Touba lañ jëm loolu nag mooy wuute li nga xam nag mooy tàqalikoo nag moom ma jëm soowu yow nga jëm penku loolu lu gën a yàgg rek dañuy gën a soriante te loolu l'islam bëgg ko suñ borom bëgg ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu teqalikoo googu nag lu baree bari moo koy indi mooy indi kuréel yoo xam ni ci seen biir mën nañoo jàpp ni kii jullit la kii di jullit kii nangamu nangam te fekk ni tàqalikoo moo ko indi euh, wuute googu nag moom ci lislaam lu baree bari ay wuute lañ waaye nekkul ak tàqalikoo tàqalikoo wuute googu nag ki nga xam ne moo xam doon boroom xam-xam moo mën a xam ne lii kat wuute la waaye du tàqalikoo waaye boo fi bàyyi rek bàyyi ko ñi nga xam ni ay jaahil lan dañoo réer ñoom dañ koy def tàqaliko loolu nag mën naa indi par parparloo parparloo nag lu yaatu la ci doomu aadama yi te bu kenn jàpp ni mucc na ci ndax ñi ne jàpp ni ñoo gën a mat di suñuy baay ci diine ñoom sax dese woon nañ caa mucc euh, buñ ci joxee misaal ba fi yonte bi sallallahu alayhi wasallam di nekk mën naa am ci biir jullit ñi daanañu am ay wuute waaye wuute yooyu du doon loo xam ni mën naa indi gàllankoor ci lislaam mën naa indi tamit parparloo ndax yow bu ma jàppee lii nga jàpp lii dañu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek bu ñu demee nag moom lépp lu mu jàpp rek wal lépp lu mu ca wax rek même bu ma gisee woon na ne sax noonu laa jàppee te loolu dina gën a yombal ak bennoo te fii ak bennoo ngi am rek parparloo mën naa bañ am ndax parparloo ci li am ñaar lay tàmbale jëm lu ko ëpp waaye mun jàpp ni weex moo gën weex wala ñuul moo gën a ñuul weex ñuul a ko gën wala ñuul moo gën a weex waaye fekkee mbir maa ngi doon benn rek jamono ju nekk par par loo mën a caa bañ a am yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nag damel ba muy dund fédérateur la boo xam ni bu nit ñi juyoo seen biir sax lépp lu mu tënk rek daan di nangam la loolu la ñuy jàpp kon ba mu fi nekkee euh, mën naam julli ñi daana juyoo ci seen biir waaye doonu woon lu fees ndax bi fi yonent bi di nekk la waaye ñu gis ni rek boo fi yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi ko rek ñu commencé gis loo xam nag ay kuréel la kuréel yooyu itam mën naa jur par parloo euh, ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca saasa waa ansaar yi dañoo dajee ca saqifa bëgg a fal ku ñu wax Saad ibnu Ubada ngir jàpp ni kat euh, comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon Makka jóge fa ñëw Madina ñun ñoo ñi nga xam ne ñoo ko jàppale taxawal ko diinam ji kon ñi ko war a donn taxaw diine islaam ci noonu la war a bokk moo taxoon ñu jël Sa'd ibnu Ubaada daani kon mën naa nekk amirul muminin loolu ba mu amee nag ci la kenn ci ndaw yi bàyyi ko foofu ñëw eh, ci ñu fekkoon jotaay ba ñëw fekk Omar ak abu Abu Bakar ak Abu Ubayda ibnu Jarrah ñuy waxtaanee ñoom itam lu jëm ci loolu kan mooy nekk amirul muminin foofu nag ba ñu waxtaanee ci la ñu dem fekk waa ansaari ca saqifa Euh, ci la Abu Bakar ni leen te gis ni rek wuute nga commencé am ndax ñii xalaat nañ lii ñii xalaat leen lii Abu Bakar nag ni leen ki nga xam ni moo war a doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam faaw mu bokk mu faw mu bokk ci muhaajir yi muhaajirun duñ nangu euh, keneen di leen jiite te ñoom ñoo njëkk ci diine ndax ñi njëkk ci diine duñ nangu ñi mujj leen ci diine di leen jiite faw tamit mu bokk ci giiru Quraysh ci noonu ñu waxtaan jiñante jiñante nañ ko seen biir sax léeg-léeg kii ni ko yow yaa war a kii ni ko yaa ko gën a yell eh, ci la Omar nag jébbalu ci Abu Bakar Abu Ubayda jébbu ci Abu Bakar mbooloo mi jébbalu ci Abu Bakar eh, mu doon benn kuréel waaye loolu demu tuuti rek nga gis ni ci saxaaba yi ci ñi gën a sell sax gën a mat ñu baree bari dañ leen cee rey te ko waral weesuut lu dul jàpp ni man ni ma gisee rek a baax te loolu itam wax naa ni mën naa bokk ci liy waral parparloo Euh, bi ñu fi jógee ñoom ñooñu xilaafat umawiya muy banu umayya gi nga xam ni ci la bokkoon te Muawiya jiite woon ko nekkoon ca bopp ba dégg ngeen seeni diggante ak Xasan ak Xuseynu ak reyante googu amoon ci diggante jullit ñi ca Karbala te loolu lépp par parloo ci ay kuréel mooy sabab ba gis ngeen loolu lim yàq ci lislaam tey wala lim indi ci ay wuute lim indi ci ay kuréel ba ñi ñu wax chia yi euh, ci loolu la sababoo mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ba tey tamit gis ni li ñuy yàq yenn saxaaba yi muy ñoom jàpp nañ ni Abu Bakar wuru woon doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam Omar wuru ko woon a doon Osman ko woon a doon moo ko moo moo ko doon ba dégg li ñuy wax ci ñu mel noonu tey yépp dara indiwu ko nag lu dul par parloo ci kuréel jàpp ne ni ma gisee rek wala ni ma jàppee wala ni ma déggee lislaam rek a baax bi fi euh, xilaafatu umawiya jugee xilaafatu abbasiya ñëw nañ boobu am na benn buur bu fi nekkoon bu ñu wax almamun almamun nag aqidatul mu'tazila la amoon maanaam moom pas-pas bi mu amoon bokkut ak ñun pas bu bi ñu am ndax jàppoon na ni moom ñoom ci seeni pas-pas ni alxuraan lu ñu sos la euh, te ñun jàppuñu loolu léegi pas-pas yooyu mu amoon nag taxoon na képp koo xam ni amoo pas boobu mu am dala daan rey dégg ngeen ci ni ko sëñ Moussa Ka di indee ci nattoo du kerkiraan ci rayante yu bare yooyu amoon ci diggante jullit ñi te loolu li ko waral yoosuut wuute ay pas-pas wuute ay gisin ci lislaam ak tamit parparloo ci kuréel am na ñoo xam te dañuy gis ni kuréel bi rek laa bokk euh, ba yu bare bare daal indi nañ ko xam naa yu bare bare ci yooyu sax jërut di ci dugg li tax may ni ko rek ngir joxe misaal ci ni parparloo yombuta mucc waaye ni ko ni ko sëñ Moussa Ka waxee am na ci mbir yoo xam ni làmmiñ du ko laal am na ci mbir yoo xam ni def na ko misaal waaye par parloo daal yàq na lu baree bari ci diine ju ne ji nekk yàq na lu baree bari itam ci àdduna suñ boroom nag defal ñu tawfiq ba mag ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci réew mi di magi lislaam mel na ni lu baree bari ñu ngi koy wax ci jàmm ji am ci réew mi jàmm ji am ci diine ji waaye suñu borom da leen defoon tawféex rek tawféex ji mu leen defaloon nag mooy par parloo euh, bu ñu ko bu dee te am na doonut lu mën a leer loo xam daal li nga dégg ni kii par parloo na ci nangam wala kii gisee woon na nangam wala kii gisee woon ba mu mën a indi coow wala mu indi ab xaajaloo ci suñu diggante. loolu nag li ko gën a waral mooy nee naa leen kañaan mën naa indi par parloo amaana suñ borom dindi woon na ko ci ñoom ak tamit intérêt te itam suñ borom dindi woon na ko ci ñoom ndax jamono jooy sax lislaam euh, di ko liggéey li ko xeexal di ci am intere yombut ndax boobu coono yi moo ëpp intérêt yi dañ ko doon def rek ngir jëm yàlla rek ngir jëm ji yàlla ji rek tax képp kuñ gis def nañ la sa bopp te itam nee naa la réer itam bokk na ci liy waral parparloo ñoom itam ñu xamoon lañ dooñu woon ay jaahil leneen li ci topp itam suñu borom dimbal leen bañ bokkoon lépp nga xam ni li wuute di am li nga xam mën naa waral wuute ci lislaam ñoom nag suñu borom da leen dimbal lépp ñoo bokk génn buum gi bokk nuñ jàppe alxuraan bokk pas-pas bokk jënn tasawuf ji bokk lu baree bari ndax bu ñu fàtte alxuraan dafa am ay njàngin waaye yëpp wér ndax ay mutawaatir lañ euh, yooyu yëpp boo leen toppee day delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp moo ko jàngale moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na nag fukki xaar yi xaar bu nekk jàngal na ñaari donga ku ci nekk jël nga ci ñoom riwaay yu bokkul ci misaal imaam Naafi' moo jàngal Warsh ak Qaalun imaam Aasim moo jàngal xas ak Shu'ba maanaam nga gis ni rek xeeti njàngi ni bari woon nañ lool waaye boo dikkee ci suñu réew mi mag ñi ñoo bokkoon benn alxuraan duñu daan jàng muy alxuraan ji nga xam ne moom la ñu woowe Warsh te nee naa leen fekk tàqali ko amul rek wuute amul tamit bennoo day daal di yomb par parloo gën a mën a sori nga gis ni jenn alxuraan ji ñu daan jàng ñoom suñu mag ñi ndax lool rek mën naa indi euh, wuute mën naa indi parpar ndax ci ki xamut bu gisee ki jàng falaa yaxaafu uqbaaha ki jàng wala yaxaafu uqbaaha te xamut mën naa jàpp ne kat lii ak wuute am na ci ba loolu mën na cee dugal ak parpar loolu daal di jàpp ni ni kii di jàngee rek a baax ni kii di jàngee baaxut loolu tamit mën naa indi parparloo waaye ñoom ci taw tawféex ji leen suñu borom defal ñoom ñëpp ñoo bokkoon jenn alxuraan ju ñu doon jàng ñoo bokk itam aqida muy pas-pas amoon na fi ay aqida yu mel ni aqidatu mu'tazila aqidatu maturidi aqidatu ash'ari yi suñ mag ñi nag ñoom ñëpp aqidatu ash'ari yi lañ doon jëfandikoo jëlee ko ci abu hasan al ash'ari nekkul ni moo ko moom waaye moo ko njëkk a tënk jëlee ko ci mag ñu sell yu ko jiitu woon loolu nag la boole jël ko tënk ko te ko ci ay sàtt leeral ko wane ko ci ay sartam maanaam nan lañuy ñuy nan la ñuy nan la jàppee malaayika yeeg bis penc ba alxuraan ak yu demee noonu loolu la jàpp nag sartal ko leeral ko wane ko ci ay sartam euh, def ko ci ay ponk yu leer loolu mu def nag keneen def na la leneen nga xam ni bu dee ci sun euh, bu dee ñun ñi liñ jàpp euh, ñun sunni yi mooy àqida yi ci wér mu aqida yi ak matrodi bi nga xam ne abu mansour al matrodi moo ko defoon suñ mag ñi nag suñ borom dimbaliwaat na leen ndax itam loolu mën naa indi lu baree bari maanaam wuute pas-pas fi neen ci biir jullit yi xeex yi ngeen gis yu baree bari di am dara waralu ko lu dul wuute pas-pas waaye suñ mag ñi nag suñ borom dimbali woon na leen ba benn aqida lañ bokkoon jàpp ñoom ñépp muy aqida ash'ari yi loolu itam di gën a yombal bennoo te ne woon naa leen fii ak bennoo yam rek par parloo mën naa jafe. beneen bi ci toppaat ci ponk yooyu nga xam ni mooy cëslaayu diine mooy fiq fiq mooy àtte yooyu nga xam ne ci lañuy jaar nga xam ne ñaari xeeti àtte moo am fiqu ibadat ak fiqu muamalat muy nu ñuy jaamu yàlla ak nu ñuy jëflante ci suñu diggante am na boroom xam-xam yu fi nekkoon ca njëlbéenu lislaam ñoo doon xalaat ak di génne ay fatwa ay fatwa yoo xam ni dañ koy jaaree ci alxuraan ak sunna bu ko defee lépp lu jullit bi yittewoo ñu wax la lañ ca xam ci alxuraan ak sunna ñooñu nga xam ni ay lañ woon daan def loolu nag bañ fi jógee seen donga yi leen toppoon ñoo nos loolu euh, jële ko ci liñ ci xam ci alxuraan ak li ci gën a mat lañ ci xam ci xaddis ak lañ ci gën a mat ak seen góorgóorlu bopp duñ wax ne nag lii rek lañ ci jàpp mooy li nga xam ne mooy yoon wi déedéet dañuy jàpp daal lii yoon la woo xam ni ku ci jaar mën a dem loolu nag la ñuy wooyee ay mazahib mazahib yooyu nag école yi nga xam ni ñoo nekk ci biir lislaam te muy jëm ci wàllu fiqh école yu bari la bokk na ci ngir yi nga xam ni moo gën a siiw muy foofu wuute sax amu foofu ma la tàqalikoo yemuñ ci jàpp ci mazhab imam Malik sax waaye comme Malik boroom xam-xam bu mag la woon daan jàngal ñu baree bari waaye kenn ci dongo yi dongo yi Malik yi ku ñuy wax Abu Xaasim ci lañu ñu jëlee seen sarti fiq ñoom mag ñëpp nga gis ni tam loolu luy gën a woyefal di gën a benn la benn la di gën a soril parparloo ba ci toppaat mooy tasawuf ku ne xam na ni aw dundin la ci lislaam charte kamal la maanaam day mottali waaye du charte siha tasawuf nag comme dafa nekk mbir mu xaw a sew xaw a ruqee tax na ñu baree bari ca ñi fi jiitu woon daan ko jëfandikoo nu nekk daan nga gis ñii di naan ak di fecc di tëgg ak yu ni demee te boo leen ko bëggee euh, wax ñu wax leen la lii ngeen gis ci kaw daal amul solo mbir mi ci xol la nekk kon loolu li na ci biir tasawuf nag loo xam ni euh, nit ñi daan ko dund ni mu neexee ci loolu nag kenn ci ñi ko njëkk a jël sàttal ko wane xalaatin wi nan la tëddee nan la tëddee te jaare ko ci gis-gisu ñi nga xam ni ñoo fi jiitu woon kenn ci ñoom mooy imaam Junayd sun mag ñi nag tasawuf bi ñu doon jëfandikoo mooy bi imaam Junayd sàrtaloon nga gis ni itam ñoo bokk lenn jenn tasawuf juñ doon juñ doon euh, jëfandikoo ñoom suñ mag ñi lii lépp rek kon nga gis ni kon réew mi moom ak tàqalikoo amu fi bu fi buñ ko jàppee wala bu wutee sax dangay jàpp ni ciy tuur rek lay doon muy kii tijaan la wala kii xaadir la wala kii laayan la waaye ñoo xam ne bokk lépp loolu ak tàqalikoo mu ci léegi nag ki nga xam ni xamul kon nee woon naa réer mën naa ni parparloo ki nga xam ne xamul bu gisee ni kii tijaan la kii murid la kii xaarit la kii nangam la rek moom day daal gis ni kon wuute am na te loolu mën na cee parparloo waaye fekk ni lenn rek la maanaam tur yi ñoo wuute waaye ñoo xam ne yéen bokk jën alxuraan ju leen di jàng bokk jën tasuuf ju leen di jëfandikoo bokk benn mazhab boo leen jàpp kon bu ci parparloo amee rek ci tur lay doon Euh, bu ci wutee amee tamit ci tuur lay doon waaye ci dëgg-dëgg amu ci euh, jamono ji nag ñu gis ni ñu baree bare par parloo gi ñuy def li koy waral mooy intérêt maanaam bokk ci kuréel sàngam di ko xeexal ni ma koy waxoon te amaane xeexal gi nga koy xeexal yàlla taxut diine taxut waaye daal jàpp nga ni kuréel gi fii ak mi nga am doole rek man may gën a gis sama bopp ci euh, ci am alal wala ci aw loolu bokk na ci li indi lu bare bari di jaxase nit ñi nag ndax nit ñi comme ñu bare bari ci suñu réew mi yewuñu xamuñu te ku xamul nag moom jaare ci moom ba def ci aw xalaatin ci moom da yomb te fekk ni ki koy def sax yàlla taxut yonent bi taxut maanaam intérêt rek a tax mu di ko def eh, di wax wax yu rëy yoo xam ni di jaxase jullit ñi ci seen biir te loolu ñu war ko bàyyi xel ndax ni ko niñ ko waxee rek al mu'minu lil mu'mini kal bunyan waaye ñoom day mel ni fii jullit yaa ngi doon benn rek duñ ci mën a gis seen bopp faaw daal ñu tasaare seen diggante mën di dem ak dikk ngir mën di ci gis seen intere loolu nag jullit ñi war a cee yeewu am ci ñoo xam ne tamit dañuy dund ci diina ji dund ci diina ji euh, mën nga koy def ci woote am na ñoo xam dañuy woote euh, di tuumaal sëriñ si loo xam ni waxuñu ko di wax ci sëriñ si loo xam ne amul te fekk ni seen intérêt bopp rek a tax di dajale mbooloo mbooloo mu nag amaana yaa ngi leen di wax naan bu ëllëgee dinaa leen ràmm ak ndàngam sàngam bu ëllëgee sëriñ Tuubaa famille te fekk la ngay wax du yoonu sëriñ Tuubaa du lislaam du diine te loolu itam gi jur lu bare bari di jël seen alal di jël seen doom am na ñoo xam ne fi ñu ni seen i waajur mënatuñ leen a jëfandikoo te ñuy ay kuréel yoo xam ni du lislaam du diine euh, te suñ sëriñ Tuubaa waxoon ci ñi nga xam ni dañ daan jël alali jullit ñi maanaam dañu jël alal jullit di ko lekk te loolu bu ñu gisee jamono ji lu bare bare ñuy waxtaanee euh, dooni sëriñ bi sax wala ñu waxtaanee yu bare bare rek dañ koy def te yàlla taxut sëriñ bi taxut te mën nañoo yee nit ñi waaye duñ ko def ndax jàpp nañ ni bu nit ñi yeewoo rek intérêt jooju ñuy am duñ ko am boo defee jamono ju nekk di gën a réeral nit ñi moo leen di gën a di leen yee loolu ñu war ko bàyyi xel bu baax waa ñoo ñu def loolu tamit war a déggu wax sëriñ Tuubaa ji mu waxoon ci Jawharun mu waxoon ni charol waral ladina yaaxuduuna biddiini amwaalan wa yaakuluuna butuunahum takuunu kal xusuuri gadan wa kal buyuuti duuna zuuri tasal ma maa alxayaati fiiha bi taadibin bila mamaati wa yataadda kulla man fi nnaari min natni butunihim ida riixu tain nga gis ni wax ji ñoroon na ko lool ndax dalay wax ne rek lii am mukàllafuru koo def lii mukàllafuru koo def waaye bu mu ci nga xam nag dañuy jàpp alal nit ñi di ko di ko lekk ci turu diine te gis ko ci suñ jamono ji mu bari lool li ñu yàq ci diine bari lool waaye ñoom lijjantiwuñ li ñu yàq ci diine ñoom daal li ñu ci am rek moo leen ci ñor ñoom nag Sëriñ Tuubaa nee na moo ñi nga xam ne ñoo yées si nit ñi nee na ñi yées si nit ñi moo ñi nga xam ni dañuy jàpp alal nit ñi di ko lekk ci di ko jaare ci turu diine neen ñooñu nag boo lëgee seen biir yi day mel ni ay njënde yu mag a mag bu ko defee jiit yi ak jaan yi di dund ci seen biir euh, biir yi di leen matt ak a lor muy mbugal mu metti ci ñoom waaye li mbugal mi tartar léeg-léeg sax coono am bu koy fi ni ko nit ñi di waxee euh, nit sonn lool ñu ni sonn na waaye yàlla def na ci gën noppal na waaye ñu ne moom day mel ni moom duñ noppalu ndax bilaa ma matt la wax duñ faatu bu ko defee euh, nee na seen biir yooyu xet gi nga xam da cee xeeñ rek ak sawara li muy metti metti waaye ñi nekk ci biir sawara sax dañuy am coono lool ci xet gi nga xam ne seen mbir yi mu ngi koy xeeñ te loolu kon ñi nga xam dañuy lekk alal nit ñi di ko jaare ci turu diine war koo bàyyi xel bu baax a baax dañ gis ko ci suñu jamono ji ñu war a bàyyi xel itam yu bari muy télé yi ndax ñoom li leen di ñor mooy na leen nit ñi di seetaan rek mu leen ci gën a ñor bu ko defee mën nañu indi jaxase jullit ñi ci seen biir te fi ne ni sama ngi ci gis ay émission yoo xam ni nit ñaa ngi koy rafetlu wala léegi-léegi sa man ma ci am xel ñaar muy dañuy invité murid bi bu ko defee murid bi wax ni sama sëriñ rek fi baax moom rek a gën moom rek a nangam nangam boo lëgee nga invité tijaan ba moom itam mu ni suñ sama sëriñ rek a baax sama sëriñ rek a nangam nangam boo lëgee nga invité xaadir ba mu wane sama sëriñ rek a baax moo nangam nangam loolu par par loolu lay dugg loolu nag man nit ñi mën naa man naa am bàyyiwuñ ko xel ma ko bàyyi xel waaye ñoom ñuru leen ndax bu bu koor gi weesoo jamono ji nga xam nit ñaa ngi bàyyi xel diine dootu leen ñor bu fekkoon loolu leen ñor la wala liggéey mag ñi ñor na leen bu koor gi weesoo ñu di ko def wala ñu ko def lu bare bari waaye da nga gis ne jamono yi nga xam nit ñaa ngi xel diine la def émission yi mel noonu boo defee murid bi wane ni som sëñ rek a baax bu fa jugee euh, tijaan bi wane ko bu fa jugee xaadir bi wane ko loolu nag mel ni ab jongante ci biir sëriñ lay nuru jongante bu ko nag bu murid bi dikk mën naa waajal sëriñam wane ni daal tey naa fa toj wane ni moom euh, kenn gënu ko bu tijaan bi dikkee te ñoom li leen ñoroon du loolu par rapport loolu ñëru leen woon Euh, wane ni maa gën a nangam itam ñuru leen woon daanaka ñu baree bare sax leen suñu borom defal bu ñu ko waxal ñu jombi waaye duñ ko wax loolu itam nit ñi war cee bàyyi xel nga xam ne ñoom leen ci ñor rek leen nit ñi di seetaan euh, euh, di leen bàyyi xel bu ko defee ñu indi par parparloo ci biir jullit ñi ni ko noonu ni ko télé defee itam noonu la ko rajo yi defee ak internet bi internet bi nag moom nit ñi war koo bàyyi xel bu baax a baax ndax daa doon jëfandikukaay jëfandikukaay gu ñëw ci nit ñi te daa mel nit ñi moom xamuñu ko Euh, yàq na lu baree bari ndax tey boo duggee ci YouTube bi léeg-léeg sañu bind loo xam ni ci kilifa wala ñu wane ni diw wax na nangam diw di ko tontu te fekk lañ bind sax man naa ko amewul noonu li ñuy bind mooy li ñuy soxla mooy abonné yoo xam dañuy bari te abonné yooyu nit ñu war a bàyyi xel ni ñoom ci la seen xaalis yi am ci la seen xaalis yi nekk boo defee mën nañ maa jël waxloo ma ci sëñ Saliou Sow mi sëñ Moustapha Sow mi boo lëgee laaj sëñ Moustapha Sow nu mbir mi demee boo lëgee nga jëlee sëñ Moustapha Sow laaj kii nu mbir ma demee fekk maanaam par parloo par parloo googu nag ñuru leen li ñu yàq ci diini itam ñuru leen na seen mbir di dox rek leen ci ñor loolu itam nit ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax ñu bàyyiwaat xel nga xam ne jamono indi na ko muy Facebook bi faaw ñu tudd ko ndax itam daanaka fii ñu toog rek ci jotaay bi ñu ko amul bëriwul te manaam nit ñaa ngi koy jëfandikoo waaye xamuñu lu baree bari lam cay lor lam cay indi euh, nit ñi war koo bàyyi xel bu baax a baax euh, muy ay pass yoo xam nit ñaa ngi koy def wala nit ñi tamit di làqatu ciw tur di ci jaxase kilifa diine yi wala di ci jaxase tarixa yi jamono ji gis ngeen lim indi lu bare bare ci ay coow ci ay jaxase ci biir lislaam jaxase ci biir tarixa yi te dara waralu ko lu dul Facebook ak ni ko nit ñi jëfandikoo te amaana nit ñaa ngi ci jàngee internet fi mu ne nii ñun ñi fi nekk ñëpp téere yu bare bari mën naa bu ma ko doon wër di ko laaj sama morom du ko am waaye tey ma demee ci Facebook bi tàppe ko xool ko wala ma dem ci internet bi tàppe ko xool ko mu mu man maa jëriñ ma gis ko waaye nit ñi nag moom duñ ko jëfandikoo noonu day mel dañ koy jëf ngir parparloo ci am ñoo xam dañuy def foo fi euh, profil bi may nekk bokkut ak man euh, sama tur waaye dama koy def. tudd Moodu wala tudd xaarim wala tudd nangamu nàngam ngir di ci xeex diine wala di ci xeex tarixa gis nañ jamono jële koo xam ni noonu la doon def muy daa tudd woon Basiru Faal la tudd wane ni moom Touba la dëkk Njaareem la dëkk dafa miin murid yi lool lu ne ma ko wax ci yoon murid bu ko defee ñi nga xam ne jàpp nañ ni euh, ñi nga xam duñu ay murid mën nañu jàpp ne kat kii daa xam yoon murit day wane seen secret te man maa def ay pexe ba jàpp ko bi ma ko jàppee ndek sax du woon am murid ci beneen tarixa la bokkoon. loolu nga gis ni nit ñaa ngi ko def ci Facebook yi loolu itam ñu ngi ko bàyyi xel ñi koy def nag léeg-léeg nit jël compte Facebook dugg ci biir néegam jàpp ne mi ngi ci sécurité te fekk ko nit fi ak yaa ngi yor sa téléphone sa nekkoo ci sécurité tey ji bu la waa dig doon seet wala keneen la seet rek mën nañ laa bañ a xam foo nekk waaye fi yaa ngi yor téléphone ñu xam fi nga nekk kon loolu amoo sécurité rawat na nag yow yorutoo téléphone sa waaye yor nga téléphone connecté wu nit nag bu xasee connecté wu nag jàpp boo ko defee nag dugg nga sa biir néeg jàpp la ngay def am na sécurité waaye jàpp ne yaa ngi ci àdduna bi bu ay nit ñu am am xel ñëwee am ay pexe mën nañ laa jàpp te loolu itam nit ñi di ci parparloo bu baax a baax ci jamono ji ñu ko gis loolu itam nit ñi war cee bàyyi xel bu baax baax parparloo googu nag nit ñi di def ci maanaam réseaux sociaux yi ndax fi leen xamuñu nit ki war naa waaj boppam ba muy dugg di ci internet bi wala ci lu mu mën a doon war naa waajal boppam ba mën a xam ne ko ci jariñ waaye loolu du ci am day dugg rek topp riir mi wala sax léeg-léeg samay gis ci yenn murid yi wala ci yenn euh, gars yi ñuy dugal fotob sëriñ bi foo xam ne wëree su ko faa mën a dugal ndax foo xam ne lenn boo fa dugalee daane kii amul morom wala sëriñ sépp kii moo leen gën wala nangam nangam commentaire da ci ñëw yëpp la ñuy wax ci moom neexut a xool wala neexut a gis loolu murid di war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ndax itam man li nga xam moom laa war a wax ci biir jotaay bi wala li ma war wax ci biir néeg bi bokkut li ma wax ci biir bi li ma wax ci ëtt bi bokkut li ma war a wax ci biir mbedd mi li wax ci mbedd mi bokkut li wax ci biir àdduna bi yëpp te leer la boo connecté woo rek àdduna bi yëpp nga lay gis kon yooyu ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax gis ni léegi léeg nit jàpp ne yaa ngi ci liggéeyal ci Serigne Touba ci mbir fekk ne la nga cee def nag yàqal ko la wala di indi ñuy wax ci moom loo xam ni neex la dégg loolu itam nit ñi war cee bàyyi xel bu baax a baax nit ñi nag di ci par parloo bu baax a baax fan yi rek maa ngi gis benn page Facebook boo xam ñu ngi koy bàyyi xel bu baax waaye day wane ni diine lay liggéeyal mi ngi ci internet bi waaye day fexe lépp lu mu gis ci yoonu murit muy ab safaan wala lu murit di waxante ci seen biir loolu lay wane waneen daal murid dañuy xeex ci seen mbir dañuy xuloo lépp lu beneen tarixa te ci biir wax ji da nga ciy gis ni tarixa ba mu bokk da ko ci gis lépp lu tarixa boobu wanee ci lu baax wala ci nangam du koy dugal lépp loo xam dañ ci sabot yoonu murid mu ko dugal ñu ngi gis te di ko wax ni itam loolu muy def lu ñàkk sécurité la te bu buñ jógee ngir jàpp ko mën nañ koo jàpp ndax jamono ji rek gis ngeen koo xam daa dugg ci internet bi bind euh, ci Facebook bi wane ni jigéen ñi dañ leen a war a rey maanaam dañoo bari ci jamono ji nangam fam toog lañ ko fekk jàpp ko kon loolu di wane ni amul sécurité kii def loolu tamit lépp lu mu ca def man naa am moom lay sonal ndax ki nga xam daa jàppoon Sëriñ Tuubaa di ko saboté ak nangam foofu mu toog ci kaso bu am na fa fukki weer maanaam am na fa juróom-ñeenti weer yoo xam dañ ko faa tëj te jamono jooju daa amul yéene tukki xool li mu ko yàqal ci saboté wala ci xeex nangam nangam xeex diine wala di parparloo jàppum tarixa bi laa bokk te fii ak yoonu murit a ngi dox maanaam tarixa bi du feeñ wala yoonu murit jàpp fii ak tarixa baa ngi dox yoonu murit du feeñ te fekkin mag ñi moom loolu ñuru leen woon li leen ñoroon rek diine jàpp ne l'islam jëpp benn la loolu itam nit ñi war cee bàyyi xel bu baax a baax ndax tax nit ñi sax Facebook bi ak internet bi ñu ci wax mu bu njëkk nit ku amul xam-xam wala nit ku yeewul duñu la jox ngay wax ndax amaana benn télé rek amoon wala télé yi bu ñu lay jël dinañ xam sax xam-xam xam ba xam yeewoo nga wala yeewoo doog laa jël def loolu émission bu dee internet nag moom ku jël def def vidéo ku jël waxtaan moom boo xëyee sax dugg internet Facebook li mu la njëkk mooy waxal exprimez-vous ko defee <laughs> moom bu ko defee yow la nga xam da ngay wax mën nga caa wax loo xam ni euh, mën na laa jural coono ëllëg boo defee nit ki war na euh, doon nit ku yeewu doog a jëfandikoo yu mel noonu mënees na koo jëfandikoo nag jariñu ci mënees na koo jëfandikoo itam lore ci ndax moom euh, internet moom luy jàpp ndax rek lépp maanaam day mel ni day amplifier mbir bu dee lu baax mën na ko gën a tasaare bu dee lu bon itam mën na ko gën a tasaare léeg-léeg nga gis xew-xew am koo xam ne xamul ci la muy wax dara waaye rek taalab téléphone comme internet yi tam yomb na connexion bi yomb na xëy naa damay joxe sama xalaat waaw mbir mi nii laa ko gisee keneen ki nga dendal moom itam jàpp ni mbir mi la nii laa ko gisee léeg-léeg te nit mere ci pénc ma maa ma toog ak yéen waxtaan mbir mi naqari ma ma dem sama néeg def euh, sama vidéo tasaare sànni wala li ma naqari te fekk la may jural ëllëg mënu ma koo xam waaye daal gàddu naa sama mer ñëw te te fa vidéo ba egg doo ko xam léeg-léeg nga dugal vidéo boo xam da ngay jàpp ni man 200 euh, ami wala 100 ami Euh, jàpp ñu koy gis lu bari waaye da ngay dugal vidéo bi rek nit ñi commencé partagé te nit ñi itam daa mel ab safaan lañ gën a mën a partagé moo tax internet bi ku koy jëfandikoo ak lu mu mën di doon nag bu ñëwee ci Facebook beeg YouTube beeg WhatsApp beeg yu ni demee ak lu mën di doon ki koy jëfandikoo war na ci bàyyi xel lépp loo ci wax war nga koo répété ay yoon yoon yoon xalaat ci lii lan la may jural doo ko wax ndax gis nañ jamono jii koo xam ne murid la koo xam ne la ñu jàppandoo leen ci kii tariixa tijaan la bokk doon na wax ci murit kii murit la bokk doon na wax ci tijaan ba ñoom ñaar ñëpp lañ téyandoo man mi daanaka maa yoroon dossier ba keroog sax bi ma dikkee am naa ci loolu métti loolu ndax damaa dikk ñu ne ah suñu sarige bara daan yow yaa yor dossier murid yeeg tijaan yi xam nga loolu lu ñaaw la diggante murid tijaan waruñu am dossier bu ñu seeqlul alxuraan ak nangam diine ji waaye nga gis ni téye nañ la fa ay weer weer loolu tam war a yeete war a yee nit ñi ci ñu bàyyi xel ci yu demee noonu xam ne daal sécurité amul ci internet ku jàpp ne yaa ngi sa biir néeg ku ne teewoo nga yaa ngi sa loxo yaa ngi def loo xam ne ci loxo la amul internet moom lu ci waay def rek yaa ngi ci pénc bi maanaam sax bu dee téléphone sax yaa ngi ci dee internet moom boo xasee connecté àdduna bi yëpp nit bu defee pexe mën na laa jàpp te ñuy def yi yëpp kenn ku ci nekk fa nga nekk mën na maa def ay pexe wala sama morom def ay pexe ba jàpp la bu ñu ñoree nga gis ne kon loolu sécurité mu ci kon loolu ñu ci bàyyiloo xel nit ñi ni nañ ci bàyyi xel bu baax a baax par par looy ñu ciy def loolu nag moom daa doon lu fés mu ne pass yi Facebook yi bari na muy ab tiyaan maanaam def page Facebook jëmale ko ci murit ngir leen xeex wala am murit def ko ci nangam nangam wala nangam nangam yooyu tam ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax par parloo gi nit ñi def nag dem nañ ba ñëw ci sëriñ si ci yoonu murit gi da gis koo xam ne jàpp ni toog ci biir mbooloo ci baas daan daal mbir mi suñ diw rek la xam nga loolu itam lu mën a indi lu nekk la suñ diw li ñu wax naan mbërk la jàgg ruur waaye kii suñ diw ko tërbiya defar ko lu mu xam ci yàlla suñ jiw ko defal keneen tamit suñ difal ko suñ jiw defal ko nangam tërbiyee ko xamal ko boo ko defee nga ñëw yow suñ jiw tërbiyee la defar la nga jàpp ne suñ jiw mi la defar tërbiyee rek mooy dara boo toog ci mboolem daan fii daal ku ci suñ jiw du dara loolu mën naa indi yu baree bari ci réew mi mën naa indi tamit lu baree bari ci euh, ci suñu diggante loolu ñu war cee bàyyi xel baax a baax nit ñi daal daa mel ni waxukaay daal yomb ñu fas yéene di wax te xamuñu lu ñu wax waaw lu ñu jur lu ñu solo rek loolu la ndax léegi itam ñu jox koo xam ne wurta wax waxukaay yomb na euh, yooyu tamit di indi yu bare bare ci parparloo gi nga xam ñu ngi ci gis parparloo ci sëriñ si parparloo ci seex yi sëriñ Tuubaa defar ñépp kenn ku nekk duweel na la loo xam ni mën nga caa jariñu li ngay xam ni sëriñ Tuubaa lislaam rek ko ñoroon mooy kenn ku nekk lam la defal ngir lislaam tax ngir diine ngir defar la bul noppee boole la mbooloo nga leen defar loolu rek moo ko ñoroon ci seex yi nga xam ne doon leen defar waaye léegi nit dañ koy def ak parparloo mën ngaa bokk ci waa badar wala ki bokk ci waa nangam daan daal mbir mi waa nangam rek la mbir mi yoon yëfi yoon wi ci yor baatin bekk yor nangam nangam yooyu sax bu amoon sax duuru lu ñu war a wax ci mpinc wax ma nag loo xam ni ki ko doon def loolu taxuloon mu koy def waaye daal comme nit ñi ay jaahil lan ñu bare bare dañoo réer mbir mi ak parparloo lañ koy lañ ciy gis te fekk liñ doon def lépp benn la kenn ku ne sa kem kàttan ci noo mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa def nga ko ba taxawal fi loo xam ni ku ne teg nga ci bët taxawal jumaay njeereem yi taxawal jumaay Tuubaa ji indi fraay beeg yu ne demee yooyu yëpp ay murid yu amoon positif lañ am ak dogu ñoo ko defaree ñoo ñoo indi lu mel noonu waaye bu fekkoon ñu yaafus rek mënuñu ko defar léegi nag nga gis ni ci biir murid yi da ci gis ñoo xam ne naan siñ diw rek nangam ku dul siñ diw du wala ci biir seex si wala nga jàpp ne sama maam rek ay nangam waaw loolu tamit mën naa indi yu bare bari nit ñi war koo bàyyi xel ci par parloo yu mel noonu par parloo yi sax nag gis naa ci ba ci doomi Serigne Touba yi fan yi rek maa ngi gis ku doon waxtaan ci benn télé bay wax naan suñ diw mi ne doom suñ tuwaay ku leen tegoon ci balaas teg ko ci balaas mu wat ñëpp xam nga yooyu waxin la yoo xam ni te ñoom ni ñu war maalente woon ci seen biir ni ñu bëggante woon ni ñu fonkante woon nga mën a tax a wax loolu te ma amaana fa nga koy waxee mën naa am suñ diw moomu ngay waxtaane ay taalibeem ñoo la fi indi nga jàpp ne bu ñu daanoo mën laa jox dara wala yu ne demee bu ko defee da koy réyal rek waaw buñ fi tasoo murid yi daanoo bu yëf yi gën laa topp te itam ku ñuul euh, dañ dul xam bu ca yem fi neen boo waxee dara nit daanu wala nangam rek da nga cee topp maam daanu gaag riir ma ngay topp wax ko loo xam ne li ma wax moo ëpp na di waaye yu demee yu mel noonu looloo koy waral toog daan ni sëñ diw mi nga xam ne doomu sëñ Tuubaa yëpp leen tegoon ci place teg ko ci place mu wat lin loolu wax la joo xam ni wurta jëm kaw te tam wax la joo xam ne day yàq te par rapport loolu ci seen biir ndax tam fi noonu nii ki nga xam ne daa bokk ci siñ diw mi mën naa commencé di am lu mu jàppal siñ diw mi wala siñ diw te fekk ñoom loolu taxu leen woon a jóg ñun ñëpp jenn lañ doonoon ay doomu Sëriñ yoo xam ni liggéey lislaam leen a taxoon a jóg liggéey Sëriñ Tuubaa leen loolu ñu war koo bàyyi xel baax a baax Sëriñ Tuubaa nag ñun murid yi war nañoo bàyyi xel ba xam ne par parloo sax bay am ci ñeneen ñi di ko def ñun buñ ko def ndax Sëriñ Tuubaa loolu taxu ko woon a jug benn la jullit ñi moo ko taxoon a jóg lu ñu merloo merloo wala lu ñu wax wax jëm ci yoon wi nañ demee xer rek te loolu ñuy defee bu ñu ci yóbbaale ndax Sëriñ Tuubaa moom li ko taxoon a jóg mooy lislaam bi doon benn lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatul gharra wa inni ahmadu li ma tax a jóg man Sëriñ Tuubaa mooy yeesal sunna si Yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne par parloo taxu ko jug euh, mooy benn la ki nga xam ne benn la woon ko muy tijaan ak xaadir rek laayeen ak moom Sëriñ Tuubaa moo wax ni ñoom ñëpp am naa seeni i gërëm rabbi an nii mënoo liggéey kenn ba mu gërëm la euh, te amoo foo ko teg rabbi an nii yi muy wax abul xasan gërëm na ma ahmad tidiane gërëm na ma diw diw gërëm nañ ma da leen liggéeyal ba gërëm la te yow bi sax waroo jàpp ni kenn moo la ëppale ci ñooñu waaw ndax murid moom bu jàppee ni si ahmad tidiane diw ma ci ëppale wala si abdul xaadir jilaan diw ma ci ëppale rek xamoo jàpp ni lu ci ku moom nga ci am bu ko defee boo xamee ne kenn ko lam ci am nga ci am yow doo parparloo du jëme ci ñoom ndax di nga xam ñoom ñëpp benn lañ Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee moom daa benn la ñëpp benn la jullit ñëpp li ko ñor mooy na euh, diine lislaam yépp jariñu li nga xamee ni benn la taalibe yi daan lay wax ñuy bennoo ndax bokk na ci képp ku mu daan yor ba nga war a yor soxna ci nga xam daan leen yar dalay wax ni la dellul ca mbokk ya nga wut fa dendandoo taw maanaam mbokk ya nga bàyyi ko ay tijaan lañu woon wala ay xaadir lañ woon kon nga gis ni bu ko neexoon rek danaan kon na murid yi di takkante biir wala na diw mi jël doomi kii waaye bu la daan yor moo xam ci ay xaadir nga jóge ñëw jébbalu wala ci ay tijaan nga jóge ñëw jébbalu bu la daan yeew itam tam lay wax na demal ca mbokk ya nga wut fa dennandoo bu ko defee loolu itam dina gën a rattaxal seen diggante ba amaana sax bu fekkoon jafe-jafe amoon na seen biir ñoom boo jëlee doomi diw ak diw mën naa rattax ci seen diggante kon loolu murid di war koo bàyyi xel baax ba xam ne Sëriñ Tuubaa moom jaxase ay tarixa wala xaajale taxu ko woon a jóg moom na l'islam jëpp den benn rek moo ko taxoon a jóg Euh, nga gis ni ba mu fiy nekk itam ñëpp amoon na ratax seen diggante ci ñoom mus nañu dikk ci moom am na ko ci ni ko xam Cheikh mu Lamine Diop Dagana nettalee am na ko ñëwoon ci moom ni ko euh, alxaaji Malick si nuyu na la yu ne ko alxaaji Malick rek loolu daa def mbégte loolu ci Serigne Touba balaa yendoo daanaka di raay bopp bi ngir am ci mbégte léeg-léeg mu ne ko nga ne lu alxaaji Malick wax mu ko alxaaji Malick nuyu na la nga gis ni mbégte moom mu ci amoon alxaaji Maalik itam amoon cofeel ci Sëriñ Tuubaa ndax dégg nga net lu gu siiw googu bi ñuy waxtaanee góor yàlla beeg ci Sëriñ Tuubaa mu ne kooku day musta def lu ko astaxfurlaa di fekkee ci ak ndawam ba ci magam nga gis ni ñoom ñu bëggante woon te loolu ko am xolub kañaan doo ko def ñu bëggante xamoon nañ daal ñi nga xam ne ñooy parparloo mooy ñi nga xam ne xamuñu waaye ñoom xam danañ xam ne ñoom ñëpp benn lañ bu ko weesoo mbokk geeg diine geeg yu ne demee tax na ñu amoon rafetoo ci seen biir Sëriñ Tuubaa sax li nga xam ne li ma la doon wax léegi naan la yow tijaan bi Euh, yow murid bi bul jàpp ne kenn la ëppale ci Cheikh Ahmad Tidiane wala moo la jàppale ëppale Cheikh Abdou Khadir Jilaan wala nangam nangam kenn ku ne jël na sa wirda ba am ci sa ngërëm waaye yëmu ca daana jël seen wirda di ko joxe moom Serigne Touba jël na kenn ku ne sa wirda ci mel noonu ci demee noonu di ko joxe moo waxoon moom Serigne Touba nii fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sa sawaun intama ilal jilani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qataan ala sawaabi loolu rek bu ko murid bi déggee da nga jàpp ni yow njàngalem Sëriñ Tuubaa ngay jëfandikoo lii rek war naa tax nga euh, ba ñu dugg ci yooyu mooy parparloo mag ñi fi nekkoon itam muy doomi Sëriñ Tuubaa yi rafetoon nañ seen diggante euh, ku ñu wax Sëriñ Mor Sall rek mi ngi may nettali ni ma xar yi nga xam ni Sëriñ Saalihu moo ko daan jox Sëriñ Mansour si moom moo ko daan yóbbu ndax daa jege woon sëriñ euh, Saliou Touré lool te sëriñ Saliou Touré la daan jox ndigal lool mu di ko def nga gis ni waxtu tabaski bu daan jot sëriñ Saliou Mbacké da daan jël ay xarit tabaski di ko jox sëriñ Saliou Touré mu ko jox sëriñ Mor Sall moomu mu di ko jox sëriñ man Mansour si ba sëriñ man Mansour si benn at jël na nee bi ma ko joxee xarit daa mbégte lool ba dafa jël rajo jumaa ja jël kàddu daan ni man dey am naa loo xam ci réew mi kenn amu ko ndax am naa baay boo xam ni day Euh, daani bu tabaski jotee kenn ku ne li ngay xaar mooy sa doom jox la xarum tabaski waaye menn man rek maa am bàyyi boo xam ni waxtu wu tabaski jotee mu jël xarum tabaski jox ma ko man man rek maa ko am gis nga ganale gu mag googu mu ganale euh, euh, kilifa gu mag googu ñu ko wax sëriñ Abdul Aziz ak dabbaax dabbaax bi mu ko ganalee daa mbirtu la ba fa woo sëriñ Mansour si nu ko njëwal nga taalifal ma ko bu ko defee day wër bernde yi di bind ay abyaat du ko sargale sëriñ Saalihu nga gis ni ñoom dañoo rafetuloon seen diggante kon daal li ma bëgg a wax rek mooy am murit euh, noonu la waree ku nekk nag waaye comme fii jotaay murit la ñu gën a yente suñu biir ni parparloo waruñu sëriñ Tuubaa wowuñu ci parparloo dañoo teg ci yoon woo xam ni wurunoo am jot googu sax wurunoo am jotu parparloo wala ñuy xeexante ci suñu biir euh, nettali nañ ma ni sëriñ Saalihu euh, sëriñ Moustapha Sow mi moom ko nettali ni benn bi Serigne Touba mos naa génn fekk am ñu toog di waxtaanee mag ñi fi nekkoon maanaam daal di wax ñoo xam ne lu safaan la ci Serigne si Serigne Touba bi mu génnee dafa tàng lool daal ni mbaadu li koy faral di ko de mbaadu li ngeen koy faral di def ñu ne tekk di diglu mu ne lii day ëpp naa def daal lii ngeen def xam nga lu ngeen ruuj seenu tool bàyyi ko ba mu noppi ba jal ko ki ngeen jàpp ne seenum noon romb leen ngeen jël mbay mépp jox ko ko nga xam ne jëriñoo leen ko daane loolu nag lay nduru ni ma ko waxee nag am murid moom li ko war a ñor mooy liggéeyal ab sëriñam topp ci ay ndigalam bàyyi ab tereem ni ko sëriñ Tuubaa woon sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar alsidqu fi mahabati cheikhi abad thumma imtithaalu amrihi xaytu warad wa tarku liictiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma xad rawaw wa maahu salabu li li xusni dannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hadihi sifat min al muridina fa ko siqat Sëriñ Tuubaa moo tënk nan la am murid saadex di mel te loolu murid bu nekk war ko bàyyi xel nee na melee murid saadex daal ci gàttal ñeent la woy naa ko nag ngir ragal ak waru bi ci jëkk mooy nga dëggal ci bëgg sab sëriñ as-sidqu fi mahabbati cheikh ab cheikh abat summa imtisaalu amri haythu warat fépp fu ndigalam rotee rek nga topp ko wa tarku li i'tirari mutlaqan walaw bi batin alay fi ma qadarahu bi ci topp itam nga bañ koo dingal ci dara moo xam lu nekk ci biir wala lu nekk ci biti nga xam yow doo dingal ci sab sëriñ ci dara léegi nag mel na suñu jamono ji moom yu mel noonu yomb na sëriñ bi day wax ba noppi moom daal wax ndaay waaye daal lii laa ci xalaat wala yu wala sëriñ si li ñuy defar commencé di leen euh, di leen saytoog di di di leen rajo ni ñu koy waxee te ko suñu borom waxan ci alxuraan wala tajassasu waaye da ngay gis ñoo xam ni dañu dugg ci biir sëriñ si di saytu seen i mbir ak te boo pare la ngay wax bëgg ngay wax lu garaaw loo xam ne bu di waxali nga naan diw daal ni mu xamee sëriñ Seck daa jaxasoo ñooma ak nangam nangam waaye sëriñ Tuubaa nee na am murid saadex wurta lëj mat mbiri sëriñam moo xam lu nekk ci biir moo xam lu nekk ci kaw li ci topp itam nga bàyyi ko sa bopp mel ni am néew ni mel ci loxo ki koy sang sëriñ Tuubaa nag nee na bépp murid boo xam ne mel nga nii fa gaañu baax ñu yegg di nga fa yegg fa kullu man jamaa haadihi sifaat min al muridina fa yajri ko sixaat waaw kon loolu daal ñu war ko bàyyi xel xam naa ni liñ euh, koy daanale daal mooy di sant di gërëm tey bàyyiloo xel nit ñi ci par par loo xam ni lu ne la mën a yàq tey te mun a defar dara sax daanaka ndax par par loo <coughs> mën naa dem ba indi li ñuy wax guerre civile maanaam li ñu waxante ci Facebook yooyu ci internet bu fekkoon ñu koy waxante ci suñuy diggante xeex am na mën naa am li ñu koy wax te itam ñu demee bañ koy wax ne ci internet bi mën nañoo dem bay génn di ko waxante ci suñu biir te boobaa moom day jur coow loo xam ni saafara ko dootul yomb kon kenn ku nekk war ngaa defal sa jikko defar saw toogin ba nga xam ne yu demee ni par parloo wala yu ñu demee euh, doo ko def te ni ñu ko waxee rek fitna mi ngi nelaw te suñu borom mi ngi aaye mi ngi rëbb ko ko yee te na ci loo xam ni yee fitna la léeg-léeg ngay par parloo ci loo xam ni fa muy jëm yi yee fitna lay doon yoo xam ni te li ñu wax rek ay du yem ci bopp borom li ñi nga xam wax tamit ñi nga xam ne ñooy ñi yor réew mi ñu bàyyi xel ci lu mel noonu. Euh, ba ni nga xam noonu lañ ñagee seen bopp ñoom ñu réew ba am na loo xam kenn ñi ma ko wax président noonu itam lañ ko war a ñagee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine nekk ci réew mi ndax man du ma ni damay jóg rek di xeexal réew mi wala di xeexal diine ji wala di xeexal mag ñi te awma ci benn <coughs> ndombal tànk luñ ma ci taxawal comme ñoom nag lañ jox ndombal tànk ci réew mi ñoo war a xeexal loolu jox leen ñi nga xam ñoo koy def ay gëdd yoo xam ne dina tax ñi nga xam ñoo koy def buñ xamee ne lii buñ ko defee ay daan fekk leen ci danañ ko bàyyi duñ ko def te ndax lii ñu def mën naa dem ba indi li ñuy wax euh, ay xuloo ci suñu biir wala ay jaxasoo ci suñu biir te boobaa euh, li ñu wax naan fagaru moo gën faju kon ñuy wax rek ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñu bàyyi xel loolu fagaru ci mag ñi euh, taxawal ay taxawu leen ba ñi nga xam dañu wax ñoom lu ñaaw dootuñ ko wax ndax nit ñi moom fi ne ñi mën nañoo wax lu nekk mën nañ ko wax ngir seen intérêt bopp wala ñi mën nañ ko wax ngir seen amu fit ñi mën nañ ko wax ngir tamit wax na mu yombee bu ko defee nag bu ñu indee loo xam ni <coughs> euh, bu ñu indee loo xam nag dañ koy taxawal ci réew mi euh, ngir euh, ñàkk mag ñi dina tax nit ñi ñu bare bare dootuñu ko ñemee wax ndax fi nekk nii am na loo xam ni mën naa am am na fit wax ko ci président wala keneen ñeme na ko am na fit yi waaye bu ko waxee bu xalaatee la ko jëfee rek du ko wax kon noonu tamit war nañu ko ñagale suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam na li muy comme dañoo ñëwoon fii ci bërëb bi muy bërëbu maam Thierno Ibra am na abyaat yoo xam ni defoon nañ ko ci moom maam Thierno Birahim niñ ko waxee rek waxu ko nag ngir bërëb bi ñu nekk waaye dafa doon koo xam ni jàmbaar la woon ci diine ji jàmbaar la woon ci lislaam ji boobu lislaam egsee fii tey ci réew mi bokk na ci ñu ko fi taxawal ñi ko fi indi muy maam Cerno bismillah tey jii ma way fi ndaamalee fa daaru ñu naa ko Cerno Cerno jar na jóoru maam Cerno lim liggéey ci biir yoonu murit war na ku nekk way ko xam ni mooy farit danaa la wax tuuti ci ay jaar jaaram nga xam ni kenn la fa kër maam maharam walliw bu mag diina ji moo ko suqali mooy waajuram turwaa di Mor Anta Sali soxna su sell soxna Faati Isa Jóob mooy ndey Cerno askanam dee su ko xeeb ma nga sëtoo ci Mbàkke ak ca kokki aw askanam kenn gënu leen a tekki fa poroxaan la sunu maam ji Cerno gane ci àdduna di gindi xarnu keroog la maam Mor Anta naa Cheikh Bamba yow bis ñi tey am nga ku téeñu yan ba gan gi am boo doon Musaa mooy Haarun sa nga nangu na doxal leen seen yoon ba mu matee dal la ko Maam Mor Anta jébbal Sëriñ Jeng boole kook Seex Anta ab diir bu gàtt la fa am baayam ba jëli ko ñëw jébbal ko Seexu Bamba Bamba ko jàngal ba mu wot alxuraan jàngal ko xam-xam raw na dex ku sóobu naan gannaaw ba nag xaadi majaxate kala jàngal na kot ku xam arut ak naxwu la yemul ci ñii maam ci no ndekete jàngee na it Baraama Jaxate moom ba mu géejoo nag ci fànn xam-xam la dellu siwaat def bamba muy ab sangam bamba ko tarbiya te moo ko tarxiya tasfiya ko lee tax mu raw ca donga ya maam Cerno mooy ku mus la juyoog ndigalam caag ndawam ba ni magee samp këram keroog ba ñuy miiraas sëriñ moo seen baay la ñépp xam ni bamba def na cernowaay daa wax ni man ak cerno jëtta sonn ngir du ma sonn ngir du donn cerno yi du donn daa wax ni man ak cerno jëtta sonn ngir du ma donn cerno yi du donn saa wàll mooy maam cerno cerno mi itam man ma di wàllam lii lay wax cee bokkam keroog la cerno gën a topp bàmba fonk ko lool ba mel ni mooy laram ba maam cerno xam-xam ba ak fitam wam amee tax na mu doy seex bàmba moom la jiitalu tax na mu doy seex bàmba moom la jiitaloon man naa ne Cerno yoon wi lépp moom la ngir lu fi jag bañ li ko yem jëfam la Mbàkke Kajoor moo sancaloon Seex Bàmba takkal ko néeg ku ne di seen pujëm ba Mbàkke Bawal maam Cerno mii la yebaloon moo ko ko sancal góor la nag guñ yebuloon Daaru Salaam maam Cerno Faati la yebal moo ko ko sancal ku ko weddi ga sujil Seex Bàmba mii keroog ba muy wër Tuubaa ba gis ko maam Cerno la woolu boobaa kër ya fa am maam Cerno moo ko taxawu sancal ko Bàmba jëfa tax te Mbàkke baar it ma nga ni yónni Cerno moo ko ko sancal fépp moo ko borno tubaab ya bañ nee bambakaay wuus nu ndar Cerno la yónni moom la wax la muy nar wàlliw bu jug tubaab ya ñoo la faati teewul ñu xam kuy Cerno Ibra faati Seex Bamba ba mu waajee du dem ca tukki ba Cerno la dénku dongo yaak waa dëkk ba mbooleem lu nekkoon ca loxoom ba muy dem Cerno la dénkoon lépp jox ko baatam keroog ba bambay tàggatoo njaboot ga wolu na fàllo Mustafa ak waa kër ga naa dénk naa leen yàlla ak rasuulu ak Ceerno Ibra Faati mi ma wóolu maam Ceerno Faati moo yoroon waa kër ga yor lépp yoon wi musta ca kër ga tubaaba yées nañ bañe woon Cheikh Bamba noonu lañ bañe maam Cerno mooy laramba ñoo génn Cerno fee fa Mbàkke baari te booba Bamba ma nga woon fil baxri tubaab ya naa ko Bamba Cerno Bamba dem na tey yaa fi des mayul gouverneur mer na nee na nga tas daara yi bàyyee tërbiya na lépp jeex ngeen delluwaat ci dëkk ya bu mu déggati xasida baatu tuuba fu mu jibate yegg si na ma ko ay saaba Cerno nga naa man li ma Bamba dénk nit du fi ñëw di wax ba man koo sànk booba la Cerno jóge Mbàkke Baari Mbàkke Bawal la wuti moo jàmbaare diir la faam ahmad yi daalim bamba foofa la faatoo seeti naa xabrom ba Cheikh Moustapha ak Cheikh Baara daanu feebar bañ tiit ca ñoom war naa ne Cerno mooy gor keroog la no keroog la Cerno njëkk jooy naa yàlla ñii bu demee mën si kër Maam Balla na ma jël maag sama ndey ak sama doom ba leen ñu dund aw ma ñii ñu dul ñoom ca yooya at daanañ fanaan cim sàq ngir ñàkk kër te moom du rët du jàq ca yooya at laf Cerno faati tuxuwaat ca guy gura ca guy nguraa ngir deen foofaay gën a naat ndekete foofaay gën a tiis te gën a tar lu ne la daj foofu ci tiis aw naq ak aw naqar ndekete foofaay gën a tiis te gën a tar lu ne la daj foofa ci tiis ak aw naqar moom daana bay ay noon yu ñàkk war ma dugal fa jur jur ga lekk mbay ma daana defar kër noonu yi ñëw jëfal ko taal ko mu jeex maam ceerno muñ sañcaan ko ceguñ ngora la ceerno faati jóge dem darul man naan ceerno di ceerno di góor kenn du ko jam nattu yi ak balaa yi teewul lépp ma ngi koy daxal ngir moom du tiit du dëpp murit gi lépp ceerno moo ko taxawoon murit gi lépp taxawu murid gi lépp Cerno moo ko wattu woon li tax baraafuñ lépp moo ko wattu woon ku toll ci njàng mu jàngal ba nga xam daa tër bi ak tarxiya sampuy kàngam gabon la Cerno yónne woon Cheikh Bamba kaamilu Cheikh Moustapha taawam ba ngir moo ko jàngal ba mu wattu alxuraan moo ko ay rakam moo tax mu ñu rëcc ci nasaraan bambaa nga géej diram mo gaay baxri maam Cerno toog diggindi gaay barri mbër mu fi seex ginnaaw tukkib seex bàmba ceerno la seexal moo yoroon baatin ba moom li mu seexal lim ba mat na téeméer ku ne ci ñoom mu solo joxale jox la ay leer maam ceerno nii la nekkoon ci réew mi ba bàmba del si ñuul amul ci soow mi ba mbamba ñibbisee ba ñëw ndakaaru keroog la naa ñuwal ko ndaamul daaru sëriñ Isaa jenn la yónni moom fa dem ni ko nga wujji ceerno tey ji am nga ndam keroog ba maam ceerno ñëwee ndakaaru ba gis magam bi ñëpp a jaaxle waaru ngir daan nuyoog Seex Bàmba rek dëgg mu di jooy jooy na fa jooy yu rëy keroog xol yëpp a tooy keroog ba Seex ba ñëwee daarul man naan lu ne fa am ci xeet ñam ak xeeti naan bagage yi sëñ bi bàyyi woon ba del siwaat dara desu lépp la cerno indiwaat indi na gaal ya boole kook sijaada ya xalima ya ak yére ya jox ko téere ya ataay fi bàyyi woon ak suukaram lépp la cerno indiwaat ca kanamam indil ko ñoom seex Moustapha ak Cheikh seex Cheikh Bamba xool ko naa ko ci yaa doylu am nga ngërëm ci yàlla agara rasuulu manit gërëm naa la sa mbir du la naa ko yaari saa loxam di joor te ma doy ci lépp cerno man nga góor man ko ma fay ñett nga fa am te man ko ma fay ñett nga am te cerno kum fay nga am ñeent baraw ci xarnu ngir yàlla day fay sunu yonen ba day fay manit ma fay maam ma fay kuñ fay nga fuy man mii diway way maa wax ne Haarun baax na waaye du Cerno seen mbir waroon na Muusaa ko dénkoon nit ña dugg xalwa ñeent fukki fan laam ñu jàmm nag wa te Cerno moom juróom juróomi at yu te ñaar la Bàmba def ci géej gi mus la bàkkaar li Bàmba bàyyi yeeg ñi mu bàyyi ñëpp Cerno ko aar moo ko ñoŋal ba mu dëpp fukki fan ak juróom ci weeru sax saxbaan la ba ñëw ci réew mi mayi baawaan bii bis la waa daaru di maasee màggal waaju ko màggal yàlla far la jéggal maam Cerno faati yal na yàlla dolli ko ay leer te liñ fa bàyyi lépp del maam Thierno Faati yal na yàlla dolli ko ay leer talim fi bàyyi lépp dolli ko nañ ñëpp maase ñaanalaat suñu abbas mu yàgg moo Muxti foofaay seen baas amina amina bi jaahi Bamba kéema gi maam Thierno ak Sëriñ Masamba jërëjëf jërëjëf sëriñ Salihu Gueye Badar eh, yaakaar naa ne eh, xol yëpp sedd na waxtaan wi am na solo ba noppi ak lii nga ci tofal nii su ko defee ci turu muassasatul wafa'i bi huquqil iman ñu ngi lay jagleel ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem eh, xataayu waxtu yi moo tax ba joxuñu ñenn ci mbokk yi ñu def taxaw ab seetlu ci lii nga doon waxtaane te muy da am solo muy par parloo ci diggante diine yi ak tarixa yi te loolu lépp doon loo xam ne lu yàq lay doon kon yaakaar naa ne ni ñuy def mooy laaj yi bari na euh, dañuy jox sëñ euh, oustaz Mbaw mu ñëw ci laaj yi nga xam ne euh, moo aju ci li mu doon waxtaane waaye balaa loolu ñu fàttali leen ne waxtaan yi nii képp koo xam ne bëgg na ko topp mën na koo topp ci rajo rajo Daaru Muxti FM rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ak li ko wër itam képp ku fa tam itam mën nga ko faa lu mel ni rajo jant bi Benno FM ak Lamp Fall FM Zik FM RFM ak RTS ak Sud FM ak Wal Fajri ak UCAD FM ak rajo Daaru Muxti bi ak rajo Ñaaxeen ak euh, rajo Nasru bi nekk ci Kébémer ñoom dañu koy def direct su ko defee mbokk yi ñu fàttali leen suba incha allahu professeur Pape Modou Ndiaye moom mooy moom la ñu war a dalal fii mu ñëw waxtaan ak ñun ci lépp loo xam ne mooy ci xam-xamu asamaan ak suuf kon dañuy jox mu euh, oustaz Mbow mu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju ci li sëñ bi doon waxtaane wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. a بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Saliou Guèye ñu ngi lay nuyu ci turu mu asasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax ci tomb bu am solo bii nga xam ni <coughs> yaa ngi ñu ko jàngatal am nañ lu kawe kawe njort mbokk yi teewlu nañ waxtaan wi te bàyyi nañ ko xel bu baax te laaj yi firndeel na ko ndax xatug waxtu wee tax ñu jukki ci yenn rek waaye laaj yi bari woon na lool mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaara la dafa doon laaj mu ne ndax jotul ñu delluwaat nag ci doxinu mag ñi te mooy li nga waxoon mooy ñu dëppoo ci menn ngir waaw moom day mel ni sax mooy yoon wi comme koo ci gis rek lam lay wax mooy ci tarixa sàngam laa bokk te tarixa nag mooy aw yoon rek bu ko defee boo jàppee yow ci tarixa sàngam nga bokk doxin waa nga xam ni moom la fi bàyyi rek moo war a doon sam ngir mi nga xam ci ci la war a jar te ni ma ko waxee mag ñi kenn bàyyi fi ak parparloo goo xam ne ma des na ko donnante mënoo ko gis ci genn kilifa ci ñi fi weesoon liñ fi nekkoon mooy benn diine ji benn lislaam wuute bu ci amee ay tur rek lay doon waaye ni ma ko waxoon rek wuute ci seen biir bu ko defee nag nun ñi itam am ci aw waar woo xam ne war nañ koo bay ndax boo lëgee ñun ñooy doon mag ñi ni fi mag ñi baye waar woo xam ne tey jii ñu ngi leen di euh, sagoo euh, di waxtaanee seeni jaar-jaar ñun ñi tamit war nañoo taxaw ci waar woo xam ne boo lëgee buñ nee mag ñi fi nekkoon euh, ñu ñu gis seenum njàngale maanaam ñu gis sunum njàngale bi nga xam ne dañu ko Euh, day mel nag lu baree bari fi mu ne ci jamono ji euh, taxawaay yi nga xam daal daa war a am ci li fi mag ñi bàyyi woon maam gën koo tabax gën koo dëgëral amaana des na loolu moom bu ñu ko xoolee ci ay ponk yu baree bari ci biir waxtaan wi sax dañ ciy bañ a yaatal nag gis nañu waxtaan wi xat waxtu wi xat na moo tax yu baree bari ñu tënk ko waaye dafa amoon benn <clears throat> euh, philosophe bu mag bu ñu daan wax Avicenne daf daan wax ni jafe-jafe day jur góor góorgóorlu nag day indi naataange waaye naataange itam day indi yaafus yaafus itam day wëndal wax nee na bu nekk neen ni lay wëndeeloo nee na maanaam jafe-jafe day indi euh, li ñuy wax góor góorlu góor góorlu day indi naataange waaye naataange itam day indi wat yaafus mel na nag mag ñi amoon nañu góor góorgóorlu bu mag bu ñu doon def ba tey moo indi sunu euh, naataange ji ñu am waaye loolu nag bu ñu góorgóorloo gën a góorgóorlu comme ni nga ko waxee nii gën koo taxaw gën koo dëgëral dafay nekk rek waaye bu fekkee itam bàyyi nañ ko nii rek comme ni jamono ji demee nii nga xam lu dikk rek ñu saafara ko noonu bàyyi noonu ni ma ko waxee ci ay matuwaay kilifa diine nga xam ñoom la ñu déglu jëluñ ci ay matuwaay yu wér ndax ku nekk rek dangay jàpp ne yaa ngi ci naataange loolu nag boo lëgee moo ñu jural ay jafe-jafe kon loolu nag moom ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf mbokk mi mu ne ndax jotut ñu wax ak kilifa yu yor jumtukaay yooyu nga doon wax léegi yu mel ni ki télé yeeg ak rajo yi ci noonu ñu ko def bàyyi ba weeru koor tànn ay kilifa comme di waxtaane ndax loolu li mu mën a jur ci parparloo ak li mën a jur ndax jotut itam ñu wax ci ci yu mel noonu. waaw loolu moom maanaam bi defin bi sax mën naa ni baax na ndax. def guddi goo xam ne wala bis boo xam ne wala jël sa télé di ci waxtaanee kilifa am na solo waaye ñu koy def damay gis ni lu ci baree bare rek duñ ko def lu dul ñu di seetaan te itam day mel ni fii ak par par loo ngi am rek nit ñi di bàyyi xel yi ñuy def nit ñi day mel ni fii ak yaa nee na nangam diw tontu na ko nangam diw fii lii la fa wax diw ba mu dikkaati gën a garaaw lii la fa wax da gis ni tamit fi ne li ñi bàyyi xel football wala bàyyi xel bëri loolu rek la muy par loo ba ci am kii ndax dina daan diw ndax kii dina am ndam ci diw ndax nangam nangam waaye ñoom la leen war moom day mel ni ñoom ña ngi koy def ndax leen war moom yoosuut defal seen télé nit ñi di ko seetaan day mel nag ñun ñii di ay niti diine ñu ñuy wax ay niti diine ñoo war a def lu ñu war waaw ndax ñoom eh, damay gis ne jamono jii ñi nga xam ne ay niti saayir lan liñ bëgg rek mooy benn la lépp maanaam benn la saayir maanaam caaxaan ak neen buñ bennoo nag day mel ni neen da ko doole fi mu ne te ñoom loolu day mel ni eh, seenu gisin la seenu doxalin la muy benn la lépp keroog maa ngi seetaan télé boo xam ni ñu ngi fa invité jànkatub xasaayit invité fa ñiy defilee muy jigéen ñi nga xam dañuy défilé lépp ci benn plateau bi nga lépp lañ jaxasandoo benn nga ne waaye bi mu waxtaanee kii jàng xasaayit ba noppi dañu wax ne na jigéen ñi génn défilé nga gis ni yooyu yëpp itam war nañ cee bàyyi xel ndax itam nañ benn la lépp rek ci lañ nekk te loolu njëkk nañ ko def muy li njëkk a def moom ci àdduna mooy nañ benn la lépp muy jigéen ñi góor ñi fi ne ni jigéen dana la romb dox góor romb la dox te ñoo bokk colka bokk nañu def seen i bopp ak nangam léegi nag bu ñu demee nag ba jaxasee itam lu ñuy wax diine ak lu dul diine bu ñu leen jaxasee bu lépp doon benn itam euh, day mujj dootu leen xàmmee te ki ci perte rek mooy diine mooy lislaam ndax bii diine moom daa beru na le ni ko sëñ Tuubaa defee bi ay ak neen amee daa beru sanc dëkkam defar ay nitam léegi nag bu ñu jëlaatee lépp nag moom boolewaat leen def leen ci benn pénc mi boobaa nag moom ki ci ñàkk mooy diine loolu tamit ñi nga xam ñoo nit yi diine rek ñoo ci war a sonn war cee xar seen tànk to waaye ñoom la leen war ñanga ca mooy moom euh, jaxase geeg parparloo geeg yooyu moom mooy seen mbir jamono ju nekk day mel fan yi ñi ngi ci am ndam ñi nga xam ne nitu diine daal ñoo ci war a am taxawaay bu ñu ci am. jërëjëf <coughs> mbokk mi day laaj mu ni na noo defee ni daal suñ ko defoon wala noo gisee ne woon buñ ko defee par parloo dana fi néew wala sax dina fi jóge. waaw mooy xam rek fi ne nii xam rek bu ko ñu baree bari defoon lu baree bari jóge fi ndax lu baree bari lu ko waral ñàkk xam la muy ak jaahil ndax ni ma ko waxee woon boo xamee ni mag ñi ñoo bokk lépp maanaam ñoo bokk jenn tasawuf ji bokk benn diine ji bokk benn aqida muy pas-pas bokk lépp di nga xam ni kat bokk benn masab bu bokkoon muy masab imam Malik bokk lépp di nga xam ni kat fii nag par xaju fi ndax du ñaar maanaam man sëñ Saliou ni ma ko waxee mun maa jàpp ni baax naa daal jàpp ni bon naa leen rek laa mën a jàpp muy jàpp ni baax naa wala ma jàpp ni bon naa waaye leen loo xam ni leen rek la bu ñëpp maasee woon xam ni lépp benn la rek par rapport loolu ci am waaye li nga xam ne mooy jafe-jafe bi rek mooy nit ñi moom xamuñu ndekkee kat diine ji ñoom li ñu nekkoon leen la bu ko defee buñ ne ab tijaan génn na fii euh, wala murid génn na fii mën nga caa indi par rapport loolu am na ñoo xam ne ñu indi par xam ni xamuñu ki ngay par rapport loolu ku mu jamono yële rek maa ngi toog sama sama kër benn waay ñëw gis foto Sëriñ Tuubaa lam ci wax sax benn na waar daane kii de moom dama ko noonoo woon lool loolu la ma wax daane kii de dama ko noonoo woon lool ki ma toog nag mu naa yow de sëñ bi nag yow am nga sago ci laa ne ko yow sëñ bi lan moo taxoon nga noonoo ko mu ne dara damaa bokk ci tarixa sàngam rek moom jàpp nañ bu bokkoo ci tarixa sàngam moom Sëriñ Tuubaa rivalam la maam rival lay doon boo xam ne moom faaw da ko war a contre te fekk ni lu wut demee noonu léegi man ne ko léegi nag mujj gi nag mun ma waaye bi ma demee Touba ba joxasoo murid yi ci laa gis yéen bu baax ak nangam nangam ba yu bare bare bàyyi naa ko waaye gis bu nit ñu xamee ne rek lenn la parpor la mënu ci am ndax fi ak lenn gi am rek parpor la mënut am fii ak daal ñi ngi néewal tàqale gi ñu tàqale jullit ñi di néewal tàqale gi ñu tàqale bokk gi di nanga di néewal tàqale gi ñu tàqale sëriñ seeg këri diineeg yooyu fii ak gën a néew rek parpor la di gën a néew hmm, parpor mën naa dem ba jógee fi ci demee noonu euh, jërëjëf sëñ xam naa mbokk mi day laaj bi waxtu wi xat na loolu waaye dañ koy dugal rek nan lan war a doxale ak ñi weddi tasawuf xam naa doon te benn minute sax moo des rek wala lu ko lu ko matul waaw ñiy weddi tasawuf moom dama gis ni mm, am na ab liggéey bu ci war du tontanteeg ñoom ndax damaa gis ñu bare bari dañuy ubbi ay page YouTube wala Facebook wala nangam di tontanteeg ñoom li ñu war a defanteeg ñoom rek mooy li suñu mag ñi fekkoon muy fexe di defar nit ñi ki nga xam ne daa war a jàngale jàngale ki nga xam ne dafay donnu ak sëriñ mu sampi daara fexe ci xamal ñooñu njàngale mag ñi fi nekkoon fii ñu ngi leen ko jàng rek nag ñoom ñu gën a xam waaye bu fekkee ni ñoom ñu ngi woote ci biti ci werante waaye ñoom ñi ngi yaa ngi gis ñu ngi samp ay daara di gën a weddi suñ mag ñi di tasaare yu demee noonu bu fekkee bàyyi nañ leen noonu ñu ko tasaare di ñu woo ci werante ñu nekk ci werante rek wala li ko mën saafara daal mooy li mag ñi nekkoon ba ndam ci loolu rek la a nekk muy jàngal nit ñi ñu xam jàngal leen diine. waaw kay daa mel ni waxtu wi jot na. jazakallahu xayran jërëjëf. ba ci un moo xam télé bi ñu bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face si suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneeni i mode transfert yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et Frères ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Kidou Abdou na def. Fatou maa ngi fi rek. man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel ngir nga tabax rekk kaay ñu dem waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lampe yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre mp lustre cristal pm lustre cristal gm lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem. Bamba ji day dem. sopp Serigne Touba day dem. day dem sopp wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko noppi waaye yéen a koy ànd ba faaw. fi mu toll nag damaa ferdi sama laxasaayam. nee na fi mu toll nag daa ferdi laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës a dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek ku jë loo ci jëfute doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fi hmm. mu doon njëriñu nit ñi te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 33 33 wala 33 978 25 37 ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam Touba ci kanam. ko ci xam. lu ngeen lu ngeen message rek naa ko maskani Touba misras mi abijaayi xayri man abaat. Touba ci kanam moom ku ci bokkut xaw man looy looy bokk. ñi nga dégg naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Touba ci kanam am. ah ñoo ko sikkar di ko wax bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Touba ca kanam ay xeej ak i ñaw kay jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam noo bëgg a def loolu am laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi tey mu wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seen i barkeelu ngeen ko baaxoo jaare mën ko faa moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee barkeel wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla bokk ci dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir ku ko ci xam lu ngeen message rek naa ko sasoo waaw ah, ah, kii dugal naa ji téeméeri junni wajalilaayi maskanitu bu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bu wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen a jokkoo ak agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu mbokk soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneeni assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllu jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa yi nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wëngal këpp lépp ci waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ngeen mën a jokkook ñoom

genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax goo genn wàllu googee ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mbooleem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci sëriñ Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu donga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki الباخي من الأمراض وكب من أنكر من asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale Minanul Baaxil Xadim Learning Academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen si xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonente bi sallallahu alayhi wa ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seeni waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàllu woowu indil leen ci nag ay boroom xam-xam yu ñu ràññee ko ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ko ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen di mën a ubbi téereb alxuraan ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag lañuy ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da def a l m i n a n e point com ngeen ci inscrit ak seen crédit carte wala mën ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal ci numéro bii 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bi à partir des États-Unis 1 877 218 9413 mën ngeen cee woote ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf وقال لي mbokku Sénégal lu waay mënul neexul ci wàllu décoration marocain ak plafonnage adresse bi benn la GIE DM Express da ngeen fa fekk sëñ Mountakha Mbaye xarañ lool ci décoration ak plafonnage fii ci réew mi la jànge métier mi yeggale ko bitim réew ba am ci xam-xam bu wér te wóor wasilaam ja sëriñ Mountakha Mbàkke Basiru sàkku ci moom mu ñibbisi ngir jëriñ réewam bi mu ñibbisi mu indaale matériel bu xarala bi mu jéggénn ci wàllu décoration ak plafonnage ubbi ab société dippeeko Daaru Minam Express ak e d m Express ci njiital Serigne Mountakha Mbaye kenn dootul yéem naar yi wala tubaab yi ci décoration ak plafonage rawatina ci jàkka yi juma yi ak kër yi GIE DM Express jiital ci seen liggéey ndimbal ak yërmande li wérte wóor mooy ak GIE DM Express li leen jafe woon ci wàllu décoration ak plafonnage yomb na leen GIE Daaru Minam Express ci Parcelles Assainies Dakar unité 26 numéro 111 wala Touba garage Daaru Moxti gannaaw CBAO téléphone 77 220 76 76 889 92 82 email mbay muntaxa arobase gmail point com Touba Daaru Minam Dia et frères Touba Daaru Minam Dia et frères di yëngu lépp lu jëm si wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et na ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marques Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèle différent dañuy jaay crédit orange Tigo ma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci un an moo xam télé bi ñu bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu modjo gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et Frères ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. waa kii du Abdou na def. Fatou maa ngi fi rek. man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine. ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer nañ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Sëriñ Tuuba day dem sopp Sëriñ Tuuba wajalilaahi maskani Tuuba baat Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko noppi waaye a koy ànd ba faaw. fii mu toll nag daa ferdi sama laxasaayam. nee fii mu toll nag daa ferdi laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la yaakaar ci bépp kuréel gu mës ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee mbooloo mu mës a dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek loo ci jëfut rek doo ko ci am yàlla nga suñu borom dimbali leen ci. Hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fi. Hmm. mu doon njëriñu nit ñi. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom. te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIS CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo ci wala Orange Money ci dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci wala ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam misras mi abi jaayi xayri ma nabaat Tuubaa ca kanam moom ku ci bokkut xaw man looy looy bokk ñi nga dégg ñu naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Tuubaa ca kanam am ah ñoo ko sikkar di ko wax jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Tuubaa ca kanam ay xeej ak i ñaw koy géesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon Badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam noo bëgg a loolu am laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi tey mu wóor na ne boo fekkee woon Badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon Badar dañuy jeex Touba ca kanam mooy def ko liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam